tey ñu jël li nga xam ne mooy saar bu bees comme toppatuñ toppaguñ woon léegi comme juzu yi nim demee comme dañu ko gise woon ci saar bi génn ak bi ko jiitu woon kon mooy saar bii nag inshaa allahu taala di suuratul anaam moom kese lañuy beral tamit comme ni nga xam ne noonu lañu defoon ci suuratul araaf ak suuratul anfaal waaw yi nag kon nag bu soobee suñu boroom moom kese lañuy gis saar bii nag li ëpp ci boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim dañu ne makkatal mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takrima am ñu jële nag ci ñenn ci ñoom ñoo xam ne dañu des dañu ne ba mu des ñaari laaya yoo xamante ne nii loolu lu ñu soloo la lu ñu nettali la tamit waaye tamit jële nañ ba léegi ci ñoom boroom xam-xam yi ñu bari ci ñoom ñu ne saar bi yépp Makka la wàcc ba mu des li nga xamante ne mooy juróom benn laaya yoo xamante ne nii ñoom tudd nañ ko comme ni nga xamante ne noonu la siiwee saar bii nag li nga xamante ne nii mooy ne dafa wàcc lépp ci benn guddi loolu jële nañ ko ci ki nga xamante ne mooy mawlaana abdallahi bni abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ci càllale boo xamante ne nii xadis boo xamante ne al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hambal daal dina koy solo même bu dee ne ci càllale ba nag am na ab da'if bu fa ku mel muy ali ibn zayd ibn judaan moom de moom moom moo ne te da'if la waaye mu ne seydina mawlaana ibn abbas mu ne suuratul an'am dafa wàcc d'un coup benn ci makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima te ba muy wàcc mu ngi ànd ak soixante-dix mille ci ay malaaka du juróom-ñaar fukki junni ci ay malaaka ñoom de la moo àndal moom saar boobale di wàcc saar boobale bi muy wàcc muy suuratul anaam léegi nag laaya yiñ la ne woon am nañu ne eh, am na nañu ne ñaari laaya mooy li nga xam ne moo ci newul makki ya medina la wàcc am na sax beneen wax bu ne ñetti laaya waaye am na beneen boo xamante ne comme niñ la ko waxe léegi ne juróom benn laaya loolu lépp ay wax la am na nag ay laa ay xadiis yoo xam ne yuy wax ci ngëneelu saar bi yu bari yoo xamante ne nii ku ci bëgg lu gën yaatu boo demee ci tafsiru al imaam abu abdillah al qurtubi rahmatullahi alayhi ci tafsiram bi daal dina ko fay indi même bu deene benn ci yooyu mooy sikkul mooy la <clears throat> nekkul loo xamante ne nii dafa wéet dafa nekk loo xam ne dafa wéet ci am loo xamante ne problème la de ci càllale ya walillahi alhamdu wal minna léegi nag bu ñu ñëwee ci li nga xamante ne mooy saar bi nag kon nag nga ne ma waa bala ngaa tàmbali ci saar bi waaye ma dooma wax waaye al lu muy tekki ma ne la al anaam de mooy li nga xamante ne mooy jur ji te nag suru saar bi mu ngi nekk ci biir saar bi dinañu ko gis loo xamante ne nii mooy tur bi mu ngi jóge ci biir saar bi mooy jur ji voilà jur ji nag bu ñu ko waxee daa am ay bàyyi ma yu tax ñuy wax mooy ñoomin xar ñoomin bëy ak ñi nga xamante ne nii mooy ñoomin géléem ak ñi nga xamante ne mooy gaa yooyu rek xar bëy ak ñoomin géléem yooyu lañu naan jur ji mooy yi nga xam ne animaux domestiques yi lañ koy wax ci français nga xam ne dañ leen di yar ci kër yi waaye ñoomin ganaar bokkuñu de noonoo comme loolu ni nga xamante ne noonu la feeñata noonu la leere kon loolu mooy al léegi nag ah, saar bii nag boroom xam-xam yi ginnaaw loolu am na luñ ciy wax ñu ne saar bi cosaan la ci li nga xam ne di dàgge ak tamit di wañ li nga xam ne mooy mushrikuuna yi ak ñi mel ni ñoom ci bidaakat yu mag yi ak ñi nga xamante ne nii mushrikuuna yi bokkaalekatu yàlla yi ak ñi nga xam ne mooy xeetu ateye gaa yoo yële nga xamante ne dañuy weddi ne dekki amul waaye yow dekki amul ak yooyu daal daa amul dara mu ne loolu noonu ci ñoom dañ naan boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim saar bii nag bu mag la ci loolu loolu moo tax li nga xamante ne nii mooy mutakallimuuna yi daanaka ci lañ samp li nga xam ne mooy usulu diine jii ñu nekk nga xamante ne nii mooy ci wàllu ilmul kalaam daldi ni ngay feeñale wax ci wàllu argumentation raisonnement luy wane ne borom bi tabaaraka wa taala nekk nekkam am na wuuteeg li nga xam ne moom la kàccoor yi ci yéefir yi di wax loolu noonu di dàqaale li nga xamante ne nii mooy ñi nga xam ne ci même ay jullit lañu waaye yor ay idées bidaa ku mel ne qadariya yi nga xam ne dañ doon bañ dogal di wax naan nit ki daal moom moom moom ay mbiram moo ko yor daal entre ses mains bi ay subaam ak yooyu daal destin wa moo ko yor voilà ak façon yooyu yépp saar bi ponk la boo xam ne ngir dajj waxu gaa yooyu yépp moo tax saar bi bu rëy rëy rëy la moom kese doyoon na ci li nga xam ne samp li nga xam ne mooy at tawxiidu rabbil alamin wéetal boroom bi tabaraka wa taala kon nag ñu tàmbalee suñu boroom tabaraka wa taala di tàmbali saar bi kon mu ne bismillahi rrahmani mu ne kon bismillahi ci turu borom bi tabaaraka wa taala arrahmaani mi nga xamante ne moo fees dell ak yërmande dalay tàmbalee arrahiimi te yërmandeem yaatu mu ne alhamdulillah alhamdulillah nii la ubbee faatiha doom nii saar bii noonu la ubbee de muy alhamdulillah te suuratul kahfi nan la commencé alhamdulillah kon nag saar bii it alhamdulillah kon suñu boroom ne alhamdulillah ne li nga xamante ne nii <clears throat> mooy xeetu mbooleem xeetu sant yi cant yépp lillaahi ñeel na boroom bi tabaaraka wa taala alladi nga xamante ne nii xalaqa samaawaati moo bind juróom-ñaari asamaan yi wal arda ak suuf yi wa ja'ala zulumaat mooy ki nga xam ne moo def te moo bind li nga xam ne mooy lëndëm yi wan nuura waayit leerit boroom bi tabaaraka wa taala mooy ki ko bind summa ginnaaw gi alladina kafaru gaa yi nga xam ne nag ñoo weddi seen boroom au lieu ñu jaamu seen boroom mi def yii yéen ñoom luñ def ñu weddi bi rabbihim weddi seen boroom alladi summa alladina kafaru bi rabbihim ginnaaw gaa yi nga xamante ne nii ñoom ñoo weddi seen boroom tabaaraka wa taala ñoom yaadiluuna dañoo nekk gaa yoo xamante ne nii ñoom dañoo di utal boroom bi tabaaraka wa taala mooy ndend loolu mooy di ko utal adil walla di ko utal koo xamante ne moom lañ koy dendal ak koo xamante ne moom lañ naan moom itam bokk na ci bu ñëwee ba war a jaamu ñu koy booleel lay ndend di ko utal ñu koy booleel mu ne huwa moom boroom boobale alladi xalaqakum mooy ki nga xam ne moo leen bind yéen jaam yi yéen doomi aadama yi min tinin bind leen ci ban mooy moo bind seen maam seen cosaan ci ban la de summa ginnaaw gi qadaa mu daal di dogal di teg ajalan ab dëxal boo xamante ne nii moom la teg wa ajalum musamma inda ba dama dëxal bi nga xam ne moom la tudd mu nga fa moom mooy lépp luy xew lu ne borom bi tabaaraka wa utal na ko dëxal boo xam ne bu jotee kenn mënu la fexe ba loolu du xew de summa ginnaaw gi nag antum yéen nit ñi wala yéen ñi nga xamante ne yéen a yéefir yi tamtaru na di déng déng ci li nga xam ne mooy kàttan sañ-sañu borom bi tabaaraka wa ak man-manam bu leen nee ngeen jaamu ko moom dong mu ne wa huwa ta moom de ba léegi allahu mooy yàlla fi samaawaati mooy yàlla bi nga xam ne moom lañuy ñuy jaamu ci kaw asamaan yi wa fil ardi ta mooy yàlla bi nga xam ne moom la ñuy jaamu ci kaw suuf de lii mooy ki nga xam ne moo xam sirrakum seen mbuut yi seen secret yi moo ko xam wa jahrakum waaye moo xam tamit li nga xamante ne nii moo ne fàng ci yéen li feeñ wa ya'lamu moom boroom bi tabaaraka wa ta'aala mooy ki xam maa taksibuuna li nga xam ne moom ngeen di fàggu ci kaw suuf yépp boroom bi tabaaraka wa ta'aala amul dara lu ko ci nëbbu laaya bi comme liñ la wax ne fii moom laaya mooy saar bi yépp tawxiidu rabb lay wax léeg-léeg sax dinañ dem ba ci biir buy wax ci anaam yeeg lekk yi nga foog ne bon lii nag bokkul ci tawxiid ndeke te yoo nit ki li muy lekk ak lëkkaloo ak li nga xam ne moom lay gëm comme buñ ci agsee noonu la ko suñu boroom tabaraka wa taala di ko leerala te yonent bi salawatullahi wasalaamuhu alayhi daal di ñu koy jàngal kon nag lii laay bii nii di ñetteelu laay bi <coughs> bokk na ci laay yi nga xam ne ñoo gën a màgg yiy màbbal ñi nga xam ne ñoo naan yàlla ci asamaan si la ne ndax bu nee ndax boo neewu ndax laay yu bari da koy wane ne yàllaan ci asamaan si dañ naan la waa léegi fii looy wax ndax danekat wa huwa allaahu moom mooy yàlla fi samaawaati wa fil ardi ak suuf yi est-ce que kenn nee yàlla mu ngi ci biir suuf yi xam nga loolu kenn waxu ko kon loolu dañuy xam ne loolu mënula tekki loolu wa huwa allaahu mooy ki nga xam ne mooy ki ñuy jaamu dëgg-dëgg fi samaawaati ci asamaan yi mooy waa asamaan moom la ñuy jaamu de waaye wa fil ardi mooy almaabuudu bi xaq ki nga xam ne moom la ñuy jaamu ci dëgg kooku mooy boroom bi tabaaraka wa taala sinon benn waaye man la ne ah ñoom Osiris kat gaa ngi leen di jaamu nag ñoom ñi nga xamante ne nii ñoom indiens yi dañuy jaamu seeni mbir waaye fii ci afaariqa yi muy africain ñu ngi jaamu leneen ku nekk rek yaa ngi jaamu leneen ñii wa ngi jaamuy système kon nag nan nga waxe ne moom la ñuy moom dong la ñuy jaamu fii ñu ne la mooy almaabudu bi xaq mooy ki nga xam ne moom la ñuy jaamu ci dëgg ñeneen ñépp di leen jaamu jaamu gañ leen di jaamu ci neen kese la tegu